farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabu thaalith fi aladabi walfadaa'il kada almusaafahatu wattilaawa ifyaa'uka salaama wassaxaawa kon fii lañ yemoon waxoon nañ ko ci lu gaaw parce que waxtu wi moo ñu jattoon mu ne kada bokk na ba léegi mu ngi ñu libal kon tegginu biti yi nga xam ne waxoon nañ la ne sëriñ bi radiyallahu anhu dina ci lim ñaar fukk ak juróom ñu ngi woon bi ñu génn moo doon saxaawa bi fi daanale moo doon fukkeel bi mu ne kon kada naka noon al musaafaha wante booy nuyoo ak sa mbokk jullit lool nag góor nga koy defal wala jigéen ak jigéen manu ngeen yow nga nekk góor ba pare di saafu wante jigéen boo xam ne daganu la taddu sa koj armal loolu man nga ne ndax yeneen bi aleye saa salaam dafa na bu ngeen xamoon ci mooy euh, jigéen boo xam ne góor boo xam ne day jox loxoom jigéen mooy di ko nuyu lii ci nekk mooy mu jëloon ab pont ab pont daaj ko ci sa digg bopp bi du teg ko fi comme gis nga euh, menuisier bi bu tegee pont ci ci ci taabal ji du dóor bu koy buy buy dóor ngir mu dëgër hein doonu yow di nga nangu ñu def la lool moo gën a woyof lole kon nag kon xam nga ne saaf wante loolu nga ne ma loolu kay woon nañ ma ne non non dañoo nekk jamono joo xam ne wallahi li ngay wax bee mu leer rek boo fi waxee fii te leerul gars yi fii dañuy ñëw ne sa waaya ne loolu man naa ne <laughs> wal iyaadu billah kadal musaafaha kon saaf wante loolu waxoon nañ ci wat tilaawa ak jàng alquran loolu duñ ci yàgg parce que aw sëriñ bi waxoon na ci bunt ya jiitu woon loolu taxawoon nañ ci ci lu baax te lu yaatu mu ne ifshaa'uka mooy euh, juróom-ñeenteel bi neuvième bi mooy sa wasaare nuyoo waaw ndax lool waxoon nañ la kenn Seydina Abdallah ibn Abd euh, ibn Salam moom la njëkkoon a dégg yonent mi alayhi salaam bi mu ñëwee gàddaay si Medinatul Munawwara ala saakina afdalu salaatu li ma njëkk a dégg mu wax ko mooy yaa ayyuhan naas afshu salaam wa at'imu ta'aam wa wannaasu niyaam tadxul jannata bi salaam mu ne li ma njëkk a dégg yonent mi alayhi salaam wax taram comme yéen nit ñi afshu salaam wasaare leen nuyoo te noo ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nettali na tamit xadiis bu mel noonu comme ni mu nee ci sunanu xadiis bi ñu jóge sànq mu ngi ci euh, sunan euh, at-Tirmidhi ak Ibn Maaja ak ad-Daarimi bu Abdallah ibn Salaam kanta bu xadiisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu al-imaamu Ahmad ak al-imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhimaa ñoo ko solo mu nee nañ tamit saa saam nee na afshu salaam wa at'imu at-ta'aam wadribu al-haam tuwrathu al-jinaan mu ne yonent bi alayhi salaam nee na Hmm? yéen wasaare leen nuyoo ngeen joxe lekk te ngeen di xareek noon yi mooy duur seen bopp yi voilà mooy boppu kàngu <laughs> yéeféer yi tuurasu bu ko defee di ngeen donn de aljinaan li nga dinañ leen donn lool li nga xam ne mooy aljana te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon na ne <clears throat> ci xadis boo xamante ne nii mu ngi ci saxiix al imaamu muslim na ko noon al imaam abu daawud ak tirmidi ak sëriñu imaam abu daawud al imaamu ahmad nolo nañ ko rahmatullah alayhi jële ko ci mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu anhu mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam nee na waa ngi wàtti ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom ko ne du ngeen dugg aljana lu dul ngeen gëm yàlla wala tu'minu te du ngeen gëm hatta tahabbu lu dul ngeen soppante afala adullukum moo ndax duma leen tegtal ala amrin ci mbir moo xam ne ay bu ngeen ko defee taxaababtum dina leen jàppale ngeen soppante gii ma wax mu mën a nekk seen soppante mu ñu mel ni ñu ne ko lan mu ne afshu salaam baynakum daal di leen wasaare li nga xamante ni mooy nuyu seen diggante kon mooy yii yëpp day wane ne kon nga xamante ne ni wasaare nuyoo ci ki nga xam ak koo xamul képp koo xam ne daal boo gisee di nga léppam day wane ne jullit la kooku daal di wasaare nuyoo ci moom moo gën nag nga nekk fi di faire semblant di jooytoo wala nga gis ko fële muy ñëw sa mbokk jullit nga mel ni nga sëgg pour bañ koo nuyu ko waa wala mu lay nuyu ngay faire semblant que déggoo ko loolu lépp di nga ko fay parce que sa waay gis nga nuyoo bokk na ci àq jullit li nga xam ne moom la moroom jullitam li nga xamante ne moom la ko yoreel bokk na ci li nga xamante ne nii mooy bu la nuyoo nga fay ko voilà nuyoo bi ko nuyu moom moo gën voilà ki njëkk a nuyu te ki nga xam ne mooy ki toog ah ki taxaw mooy nuyu ki toog ak ainsi de suite ak ki nga xam ne day romb ak yooyu yooyu yëpp yonent ma lay sa saam na ko te daa bokk li ci àqu jullit nit ki li mu am mooy ah bu la nuyoo nga daal di koy fay léegi raddu salaam loolu nag bu dee da ngay bañ di faire semblant nuyoo ko yow de toute façon fayoo ko yawmal qiyaam di nga ko fay te bu boobaa doo waaleykum salaam ngay wax ci sa yiiw dañuy jël di ko jox loolu nag bu dee loolu jariñ jaral na la ko defal wal iyaadu billah kon nag ñu ne ifshaaku salaam wassaxaawa fukkeel bi mooy tabe voilà kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ginoona moo ginoona tabe nit ñi voilà te fi doon tabeem doon gën feeñe mooy ci ramadan buy dajeeg Seydina Jibril comme ni xadis bi sax ci Sahih Mawlana eh, Abdallah ibn eh, Abbas wala Seydina Anas tout le temps ma fa damay jaawale ban saxaaba ma wax loolu soit Mawlana ibn Abbas radiyallahu wala Seydina Anas ñoom ñaar <laughs> voilà <laughs> waaw <laughs> moo gënoon a tabe ci jaam yi te fi tabeem googee doon gën feeña nag mooy fi nga xamante ne nii mooy bu Ramadan buy daje ak Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam muy eh, jàngalante moom li nga xamante ne nii mooy eh, eh, mooy alquran kon nag mu ngi noonu léegi nag ñu war a mu ne wa hakada ciyaadatu lmaridi wa radduka salaama xud qaridi mu ne wa hakada da léegi bokk na ci yi nga xamante ne nii daa bokk ci li nga xamante ne nii ci aadabu aadabu teggin yu feeñe iyaadatul maridi fekk sa bokkam jullit boo xam dafa feebar ngeen dem seeti ko waaw bu leen toog comme la ma waxoon mu nekk hôpital di gis ñu sol i blouse kese déedéet da ngeen war a dem ci jàkka ji ngeen di fréquenter ngeen jékki ku ngeen gisul kenn benn fan ñaar da ngeen war a laaj ana ci lu mu ne. yonent bi saa saa noonu la da doon génnee ko saxaaba bi radiyallahu anhu bu toogoon tuuti gisul kenn daan ana diw waaw comme li mu waxoon Seydina al euh, kële euh, al Ash'ath Ash'ath. Euh, kim <coughs> kim doon laaj ne anamu ñu <coughs> ko moom de ba ba ba saar ba génnee <coughs> ba xasaar ba wàccee ci suuratul a ah ne ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo yëkkati seen kàddu yi ba mu féete kaw bu yonent bi alayhi salaatu salaam ah ah yaa ayyuhal ladiina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka wa antum laa tash'uruun ba mu wàccee saxaaba ba Euh, na la tuddati bon lu tax ma fàtte tur bi ah, ah, Qays ak Ash'as moo tax <laughs> voilà en tout cas daal bon yonent waaye saa saam seetlu na gisu ko fan yi mu laajte benn dëkk doon ne xaaral ma dem mu dem fekk ko mu takk boppam Saabit ibn Qays ibn Shammas voilà <laughs> voilà moom la waaye Seydina Saabit la ibn Qays ibn Shammas nekkoon discours kat yonent waaye saa saam comme que baat bi dafa porté woon jawhar sawtun jawhari bu kawe la yoroon léegi nag mu mu mu fekk mu takk boppam toog këram ne dootul génn ndax moom aaya bi wàcc wax moom moom alkuna ndax moom ba kàddoom dafa kawe te loolu moom xam naa moom lay wax lim jëf yëpp yàqu na yenn saa saa waa ji ñëw wax ko ko mu ne ko déedéet bal huwa min ahlil janna moom ci waa aljana la bokk waaw wow wow alquran waxul ak ñoom voilà gis nga. mooy loolu lu tax mu mu jekki ne ana kooku parce que da doon génnee ko saxaabaam yéen tamit bu ngeen nekkee ànd doon noonu la mais ay gisatu ngeen ko waan ah, saa ci mbiru boppam la war a nekk quoi saa yi daal moom sans nouvelle égale bonne nouvelle déedéet loolu waxi caaxaan yooyu mooy lan. ba gars nag def ko fag ne fii mu ne wax nañ lu rafet waxu ngeen lu rafet nga naan la sans la waaye ku ngeen doon nekkal saa su ne gisatu ngeen ko amatu ngeen ci moom benn xabaar du ngeen seexee sax woo ko seet ci lu mu nekk voilà kon mu ngi noonu wa hakada naka noonee iyaadatul maridi seeti ku feebar waradduka salaam dinañ ci ñëw léegi parce que xadis bi nga xam ne lii yëpp ay xadis la waradduka salaam ak delloo nuyoo loolu wax nañ ko di ñuy wax fële ifshauka ko que ne loolu farata la de toute façon àq yi ci la bokk. mu ne xul jëlal xarit yi sama way wii nga xam ne tëgg naa ko jëlal nga jàpp te nga jàpp li ma la fi wax <coughs> mu ne waxamdu aatisin wa tashmitun yurad wa saddu fammin li tathaubin bi yade mu ne wokk na ci tegginu biti ba léegi kon iyaadatul maridi moo doon salaam moo doon mooy fukk ak ñaar waxamdun lool mooy treize mooy nit ki waxamdu aatisin ki nga xam ne dafa tisóoli éternuer waaw bu nee alhamdulillah loolu mooy nga yow boo tisoolee nga wax ko loolee bokk na ci aadaab yi wa yu yurad mbokk jullitam mi dégg mu wax loolee alhamdulilah bi mu tisoolee kooku nag daal di koy fay ne ko mooy delloo ko li nga xam ne mooy tashmit loolu la ñuy wax tashmit mooy mu ne ko bu ne alhamdulilah mu ne ko yarhamuka allah moom itam mu daal di koy delloo ne ko yarhamuka allah non yahdikumullah yahdikumullah wala wa yuslihu balakum wala yahdikumullah waaw mu ne famine wa wasaddu famin ak booy ëbbali li tasaawubin bi yad nga saddu famine bi yad li tasaawub mooy nga fatt sa bak sa sa gémmiñ gi sa loxo booy ëbbali booy ëbbali waaw muy rek ne ngaa <laughs> ndey dit bu ko defee ngelaw yeeg poussière yeeg yu baaxul yeeg yal na boo jaar ci autoroute bi wala mën a autoroute bi national bi saa gasoil yi foofu ne la xërëb wala di weñ yeeg yu nekk te yooyu yëpp daa baaxul sax voilà mooy da ngay booy ëbbali da ngay teg sa loxo sa gémmiñ voilà kon yii nii nag la sëriñ bi wax 15 des na kon ah léegi kon des na fukk léegi nag nañ taxawee ndànk parce que lii ay xadis la ndax yonent bi alayhi salaam moo wax ci xadis boo xamante ne <laughs> nii al imaamu ash-shaykhaan rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko solo jële ko ci mawlana abu hurayra radiyallahu ta'ala mu ne xaqul muslim yonent bi alayhi salaam nee na aqu bi alal muslim bi mu amal mbokk jullitam xamsun juróom la raddu salaami delloo nuyoo bu nuyoo nga mooy lool aq bi ma la doon wax sànq raddu mooy delloo nuyoo nga fay ko wa yaadatul maridi waaw waa Diop Diop Diop na ngeen def waay Diop Ndiaye Ndiaye waaw naka waa kër gi waay waay waay waaw waaw waaw waaw mbuub mbuub mbuub waaw waaw waaw waaw aw aw aw déedéet loolu noonu du raddu salaam salaam ci <laughs> lislaam mooy <laughs> assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wala nga ne assalaamu aleykum wa rahmatullah wala assalaamu aleykum loolu la tahiyatum fiha yawma yalqawnahu salaam voilà mooy jàmm mooy ñaanal jàmm yal na jàmm boroom jàmm ak kiy muccalaate yal na leen defal jàmm ak yooyu yàlla nekk seen kaw ak ay bërëb barkeem ma yërmandeem léegi nga fay ko ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu voilà loolu la léegi nag après loolu bu ngeen ko defee bu leen neexee ngeen dugal ci seen seen jóob jóob jóob njaay njaay njaay caw caw caw loolu après yéenay seen voilà mais quant jàpp ne loolu kese yow nuyoo nga de façon ba léegi defoo li la li la euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal voilà kon <laughs> affaire baa boobu wala gaa yoo xam ne ñoom moom da nga leen di nuyu ñoom ñuy wax leneen yonent bi saa saa nag waxoon nag ku leen du ku leen ku fi ñëw di wax taw nuyowul bu leen ko faale voilà bu leen ko faale voilà <laughs> waaw gaa yoo xam ne man xaw ma dañuy wax ay ñoom diine lañ leen xam mais jamais nga ñun boo leen nuyoo sax ñoom dinañ fexe wax leneen au lieu wa aleykum salaam rek daa mel ni dañ koo mënu la wax te bu ñu la woowee boo boo leen bàyyee njëkk la la moo tax da ngay pro asalaamaaleykum asalaamaaleykum as duur ko ko rek ba keramu lay tontu sinon bu kiiwul bu leen ko faale voilà mu ngi noonee loolu la parce que loolu man jaaxal na ma ko waa mais Iblis daal garaaw na léegi kon mu ne kon raddu salaam raddu yoo mooy bi ci njëkk kon mooy juróomu àq yi delloo nuyoo wa iyaadatul marid voilà seeti ko feebar mu bañ gis ñuy sol blouse kese ngeen dem seeti ko mu xam ne daa am ñu loolu lépp di dalal xelam te bañ faa nekk di ko wax waxi dee voilà nan ko ëh eh, kam daloon jamono yee de moom dem di dalal xelam wan ne lii nattu la borom bi yonent ma saa saa wax ne feebar moom daa nekk loo xamante ne nii day simpi eh, bàkkaaru way yàlla bi ak yu mel noonu di ko dalal xelam boo ngeen xamee loo xam ne bu dee néegam la ne këram ngeen wax yoo xam ne baax na ci ak yu mel noonu wala mën naa la yóbbu bu nga dem kër docteur wala yu mel noonu wala dem seeti ko dalal xelam waaye bi ci tegu wattibaa'u al janaa'izi mooy topp ab ab ab néew boo xam ne dañ koy robi wa ijaabatu daawa bu ñu la invité mariage nga dem waaw bu dee ne amoo ngànt wala foofee defuñu fa loo xam ne dafa xaraam buñ fa naree tëgg ay musique ki yooyu moom nga joxe ngànt loo ngànt la voilà wala nga def ñu fay def yoo xamante ne jigéen yu soloolu ñaaw génn seen sëru yu kii yi di ko fecc ka tëb ka tëgg ka yooyu nga bañ a dem yow kooku amoo droit di fa dem xanaa bu dee mën nga leen koo tere voilà sinon amoo droit dem kooku moom kooku kenn du ko voilà dañ naan sawaay bëggoon naa ñëw waaye fay am tax na man manumaa ñëw voilà ijaabatu daawa wala nga laye leneen rek wa tashmiitul aatisi mooy ki nga xam ne dafa tisóoli ne alhamdulillah nga ne ko yarhamukallah du loolu la sëriñ bi wax fii ah kay kon ñu yem noonu bii di ñëw ñu àggal wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala